ci zahir waaye le premier juillet ci baatin ndax dootuñ ko wax. Hmm. le 22 juillet 2003. waaw lañ sosoon mbooloo ci zahir mag ñu ànd ci yonent bi digle digle ko Cheikh Tidiane tàmbale ko Mawlaay Ahmad Boro am ci Cheikh Fuuti Taal boo ci jaaseem wax. الله لا loolu junju jaw ñu borom xel cheikh Omar cheikh Omar cheikh Omar Fuuti Taal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looy gis ñu nekk mhm. dafa am dafa am dafa am lu tax dafa am suuf man baax am hmm. sabab am lu ko def yonent bi sallallahu alayhi wa ko pour ay yëkkati suñu mbooloo wala loolu déedéet c'est parce dafa am moo ne xam nga xare Badar bi ñu gënee zikkar bi ñu doon zikkar xam nga ko ku tedd ki ni ko ah maam xanaa ngay dimbali ma rek ku tedd ki wax ma ko ni ko waay la ilaha illallah cheikh na islam ci doon dëbbee dëppoon ko moo ngi vingt heures yëpp yëpp benn bu nekk ak ci ni fekk wala sëñ bi ma wax ni ko beneen bi ci tegu mooy suñu mbokk jinne yi waaw dañoo mbokk sax yi nag ñu ko mbindee su ku baax dañoo bëgg nag ñuy suñu zikar yi waa sax yi nag di ko zikar mu ne ko bala mu ne ko la ilaha illallah koy daw jinne jullit la dañu beral ko bàyyile ko Muhammadu yow dama nga xaar nekkal nga xaar pendant quatre ans yaa sëñ moo yow nekk borom xaar ibnu la arabi ak bambari fa ñu tëj woon xaw na quinze ans yàlla séminaire yi dafa daan demandoo di fa tëju xalwa di liggéey. Cheikhuna Tijaani feeñ ku tëj ki ne ko bu baax bëgg naa soo demee Sénégal yóbbul ma ko lii. bëgg naa soo demee Sénégal yóbbul ma ko lii. moo ñoo toog. mu toog ci der deru euh, xarul leen yooyu. mu toog ci deru xarul yooyu. maa ngi sentir am na ku muy waxal. nee moom Malick a ngi sentir sëñ moo taal liggéey am na ku muy di sikkar sikkar di mu ne ko waxaat ko. mu ne ko waxaat ko. waxaat sëñ moo waxaat ko. gisuma kan ma lay waxal. la sëñ moo di waxal. bés boobu. nee na jooy ba sama bët ci xonk. nee na jooy ba bët ci xonk. sëriñ bi ci boppam. sëriñ bi ci moom mu jaaxle. moom mu jaaxle. mu defe ne dafa am lu ma métti. mu defe ne dafa am lu ko métti. ma ne ko sëriñ bi. mu ne ko sëriñ bi. mu ne ah ma ne ko ba ngay jàkkaarloog waa ji di ko wax. nee ko ba ngay jàkkaarloog waa ji di ko wax. mu lay wax mu lay wax. maa ngi dégg. maa ngi dégg. waaye gis nga. waaye gis nga. ma ne ko nag. waaye nag ma ne ko. ci néeg boobu. ci néeg boobu. la ibnul arabi. la ibnul arabi. amee li mu am yëpp. amee li mu am yëpp. ba ba bu ñuy xotti affaire bi. ba ñuy xotti xijaab bi. ba léegi ba léegi. tracé bang. tracé bang. fu mu toog. fa mu toog. sëti sëtam yi nekk foofu. sëtam yi nekk foofu. nekkoon nekkoon. fii kenn mosu fi dugg. kenn mosu fi dugg. mosul suñu deret. mosul suñu deret. waaye yow. waaye yow dañ ma ku ñuul nga. ku ñuul nga. ku am yar nga. ku am yar nga. te gis nga. te gis nga. bu doon ji. bu doon jàkk ji. zawiya bii. zawiya bii. boo bëggee. boo bëggee. boo ñëwee. boo ñëwee. imaam nekk fi. imaam nekk fi. nekk fi. nekk fi. ñu jiital la. ñu jiital la. nga julli. nga julli. jullee. jullee. mu ne ko parce que. ko parce que. nga. sax nga. te ñooñu ko doon wax. te ñooñu ko doon wax. amul ku sant si. amul ku sant si. amul ku sant njëgeen. amul ku sant njëgeen. amul ku sant faal. amul ku sant faal. amul ku sant jaay. amul ku sant jaay. kenn nekkul. kenn nekkul maa fa nekkoon. nee moom maa ngi maa fa ku sant siise. di ko dëggal. di ko dëggal. liñ doon wax. liñ doon wax. maa ngi koy dégg. yaa ngi koy dégg. benn ajjuma la woon. benn la woon. jël ma moom. mu jël ko moom sëñ moom laa yóbbu ko. na ma dama bëgg nga doon seede. mais dafa bëgg yow maa nga doon seede ma ne ko waaw man damay wàcc cinq heures. nga ne ko waaw man dinaa wàcc cinq heures. mu ne ma ba amuloo cours après. ba amuloo cours après. ma ne ko am naa de. nga ne ko am na de. ma ne ko waaye. waaye sa soxla. sa soxla. damay bàyyi lépp. damay bàyyi lépp. ñu ànd. mooy bis boobu. bis boobu. te lu leer la. te lu leer ay yooni yoon. te mu nekk ay yooni yoon. Cerno Samassa bii. Cerno Samassa. xool na ko ba si yàgg ci rawdu bi. xoolal na sëñ moom ci biir rawdu bi. xool ko ba si yàgg. xool ko ba si yàgg. Cerno Samassa benn. Cerno Samassa benn. ne ko yow. ne ko yow. ne ko mbooloo mi la topp. ne ko mbooloo mi la topp. du du caaxaan de. du caaxaan. mbooloo mi la topp. mbooloo bi la topp. waaw. du caaxaan. du caaxaan. instant sec. instant sec. instant sec borom corbeau bi. borom corbeau bi. waaw fu muy dox. xur boobu baa ngi taxaw si kaw lu mu soxla si cheikh chéri si sax dañuy composé si cheikh du jàll dëgg la mu ne mu ne ma Malick mu naa mu ne ma gis nga sa waa ji naa mu ne ma bu ñëwee way cheikh ba pare dem naa mu ne ma kii lu mu way cheikh cheikh da koy déglu dëgg la koy dégg dëgg la dara mayu ko kon dëgg la dafa baax dëgg la sëñ Mor dafa baax dëgg la xanaa xam ne nit yàlla moo ko baaxal waaw sëñ Mor waaw yàlla moo ko baaxal. yàlla moo ko baaxal. jarul jarul sax jarul sax mbay. wallaahi am mais xam ngeen ko. dëgg la xam ngeen ko. ñun man maa ngi jotee moom si 2003 2004. mais ñoom ñaar ñoo ngi doon jokkoo ci 2003 2004. waaye dafa ñëw rek. waaye dafa ñëw rek. ñu sopp ko. ñu sopp ko. ñuy jàngandoo nag. ñuy jàngandoo nag. xam nga étudiant bu gëm étude tubaab. xam nga étudiant bu gëm étude tubaab. moom mu ñëw. moom mu ñëw. nekk ku baax. nekk ku baax. moom mu ñëw. moom mu ñëw. mais li mu leen defal nii. mais li mu defal nii. mais toj na Maroc. toj na Maroc. mais Maroc la nekk di tuubale étudiants sénégalais. Maroc la nekk di tuubale ay étudiants sénégalais. bu leen waree jox salatu fatiha jël leen yóbbu leen rawdu cheikh. bu leen waree jox salatu fatiha jël leen yóbbu rawdu cheikh. ma ne ko yow muqaddam nga. ma ne ko sëñ bi yow muqaddam nga. parce que sa maam. sa maam. ñëpp xam nañ ko. ñëpp xam nañ ko. lu tey ni El Hadj Abdou Aziz. lu tey ni Maam Abdou Aziz. jël boppam. jël boppam. denc alaaji Thierno Seydou Nourou. denc alaaji Thierno Seydou Nourou. dellu Dakar. dellu Dakar. jaar sa kër maam. jaar sa kër maam. la ko sama lépp la ko sama lépp jël naa ko jël naa ko jébbal la ko jébbal la ko doon sama kilifa doon sama kilifa ma demee ba gisatuma la ma demee ba gisatuma la ma samp bant ma samp bant di ko di di ko laaj di ko laaj mu may jox mu may jox ndaxte kenn doyuma ndaxte kenn doyuma boo ko doxalee boo la ko doxalee doxal na ko tey sama maam loolu mujjee ijaajaat ci dundam itla benn jour wala benn salaatul fatiha tey ijaaza la tey itla jox la ismullah al azam maam medul waaw maam Médoune jigéen waaw. mais moom li moom dafa xale ngi waaw mu ngi ngi leen di waaye bismillah na ci kenn songu na leen songu. borom kasaar. kon nit su nekkee ci biir da wallahi waxuñu ngir. aaru waxuñu ngir yëkkati waxuñu ngir dara dañuy wax li nga xam ne moom lañu yàlla dimbalee même bu dul dara même bu dul dara même bu dul dara vingt et une heures ba ñundi ñëw fi toog lu ñu wax laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah yonent bi naqiyullahi miftaaxullahi ku lu ne Cheikh Tidiane قطب الوجود سعد العارفين مفتاح الولايات شمس المعاني لربك الحاج احمد برو الحاج محمد Ndiél 21 heures ba léegi. yàlla nangul na ko loolu. c'est ça. ndaxte moom dafa doon dëggal Cheikh Tidiane. dëgg la nekk Fass ñu ubbi raw bi. Ah, waaw Serigne Mor kaw. dëgg la di woy Cheikh. di tagg Cheikh di def Cheikh mais foog Cheikh fay ko. Ah, waaw lii dafay wane ne si si fay Cheikh yi mu ko fay. ci la bokk. jël njaboot yu nga xamante ne. waaw jël ànd ak ñu ànd moom. te dafa leer. dëgg la foo ko foo ko fekkee di nga xam ne man man dama leen di sant dëgg du du wax moo tax. Mhm. bëgg wax moo tax. dëgg la leen di sentir parce que seen yiw. Ah seen mbaax ak seen dignité. dëgg rek moom solo. yàlla dafa jàmm. yàlla na ko mën a. jërëjëf ko ñaanal yow. incha ko ñaanal day day dal. mat na day dal. parce que lii jiitu ba pare. dëgg la xam nga avant ngeen di bokk safin. yàlla leen jëkk boole ba pare. dëgg la boole leen ci seen way jur yi. dëgg la kon loolu yàlla boole noonu. waaw la. moo tax soo ko ñaanalee yow. waaw daf lay dal. daf koy dal. yow moom su la ñaanalee. day dal. kon ñun luñ ko ñaanal yëpp. Mm-hmm. yow. Mm-hmm. sëñ moo di male. ak gaa yu baax yële. Mm-hmm. ñu ko ñaanal. mooy jëkk mooy jiitu. parce que loolu la yàlla jëkk sàmm. dëgg la te ñoom ñi tamit nangu nañ ko. ay rakab ay rakab. ñoo toog ne le waaw lii dafa dafa raaf ci jamono bi amatul dëgg rek moo ko mën dëgg la nga nekk ci li nga nekk sa njaboot yëpp ànd ak yow ànd ak yow ci njaboot sa njaboot yëpp waaw waaw ànd ak yow dëgg la sa doomu nday toog yoon micro di zikar laa ilaha illallah di la waxal lu baax te kooku foog yàlla nangu ko yàlla nangu yàlla fay nee na turandoo mi ngi toog. nga baax Baye Mor. waaw mooy turandoo sëñ Mor. mooy juuru sëñ Mbaye ñu ngi toog. mooy juuru sëñ Mbaye toog. mais bat ba moom kay sëñ moom kay moom kay. moom yàlla xam na ne moom. kon su ko defee loolu rek. xaw ñoom la ñuy ñoom la ñuy gërëm ñoom ñëpp ñoom la ñuy sant ñoom la ñuy ñaanal yàlla. yàlla na yàlla taxawu leen yéen yëpp. amiin amiin yàlla na yàlla taxawu ñu. amiin ci zaahir ak ci baatin. amiin góorgóorlu yooyu ngeen jàpp. amiin soxna maam Ndiaye ñoom ñëw. bi ñuy ñëw a jaar ci seen mbir mi seen mbir mi ko soxla mu wax ni nga taal nañu jàpp. maanaam dëgg la dëgg moo dugg sama nekk tëgg ma ubbi mu ne ma sëñ mu ne moo ma yabal moo ma yónni ci moom laa nee na nga wax gars yi ñu jàpp ñu soog soog lu ñu nekk ñu jàpp lu ñu am kon gars yi nañu soog lu ñu am gars yi nañu soog lu ñu am. sëñ Mounir boobu ngay gis noonu. sëñ Mounir waaw sëñ Mounir. waaw ku ko fi ku ko fi ne ñukk. waaw. ne da ngay uti leneen. waaw ci maam am. dëgg la que mu niru. waaw moo fi toogal maam Alaaji. dëgg la fi mu nekk nii. nit duñ ko fi samp ba noppi. nga ne da nga koy jéggi. waaw moo fi nekk maam Alaaji. dëgg la parce que tarixa bi képp ku mu yeesalul ci ñi yor silsila maam Alaaji. Mm-hmm. képp ku mu yeesalu. Mm-hmm. ku mu yeesalu amuloo werde. dëgg la képp ku mu génne tarixa bi génn nit. bi. waaw réseau bi. waaw orange kay joxe. waaw kër maam dañ mën a doy orange bi. waaw waaw mooy central bi. mu débranché débranché wu. bu mu branché branché wu. amiin yaa rabbi moom lu leer. loolu jar na mbay. waaw jar na nga koy wax xam nga pour pour pour pour pour sewee ñenn ñi. dëgg la moom i xalifa maam Alaaji. dëgg la këru maam ña sant borom ñëpp ñëpp ñëpp nag yëpp moo ko yor. dëgg la moom mii moom mi nga gis boo ñëwee waxtaan ak moom mu foree. dëgg la. mais nañ leen dañ ko bàyyi xel parce que moo fi kilifa gi nag. te toog naa man moom sëñ moom. mu ne ma Malick mu ne ah mu ne ma sa waay yi. joxoñ sëñ moom mu ne ah mu ne ma lakk na sama ngërëm. parce que yoon ci yàlla Mohamed ci salle bi foofu. ba moom maa ngi koy dóor gis. sëñ Mor wax wax wax mu ne ko ne mu ne ma xoolal seede naa ne la. lakk na sama ngërëm. sëñ Mor lakk na sama ngërëm. kon bu nga xamante ne tey parce que tey gi bu maam alaaji ñëw doon ñëwaat fii suuf tamit mm. day topp si ginnaaw sëñ sëñ mu ne parce que naaju démb waaw manul wowal fóotu tey ah, waaw naaju démb mm. ku kuy kuy fóot tey ne da ngay du wow mukk boo boo boo boo kiwee boo boo fóotee naaju tey wala boog bu subaa bu wowulee nga tegaat bu suba suba bi mooy sëñ Mor. waaw waaye tey li fi nekk ci kóot yëpp. sëñ mu niroo koy wowal. jërëjëf nañ loolu nañ ko xam. ngeen di allah yàlla may ko wér. incha allah parce que toit bi moo ko téye. toit bi. Hmm. ñeenti tànk. waaw mais moom la. leneen li si nekk ñëpp a ngi si biir. buñ hmm. buñ defee ne ne moom gisul dara. te moom si boppam moo ne ma gis nga mbooloo sëñ Mor bi mun a mun a mais garanti man sama xarit gëj naa ko gis na parce que marabu marabu mooy mooy na bu ma ñëwee mooy moo may tax moo may tax dëgg la dëgg la waaw asalaamaaleykum kontaan sant nañ bu baax kontaan nañ wallaahi yow danaa baax rek danaa baax moom yéen a fa nekkoon ngeen di nga am sa cër ci Cheikh ba jeex takk sa cër bu nga nëbbu leen lépp ñun sëñ moo sa xarit sa xarit sëñ bi sa xarit loolu ñun xam nañ ko seede nañ donc waa Safina hmm. waa Safina xam leen li ngeen yor xam leen li ngeen yor zikar yooyu yëpp ngeen dégg heure yooyu yëpp wallahi la rabbi su ma tëjoon micro bi wax leen benn bu nekk fu mu jugee parce bi ngeen xam bu baax li benn bu nekk heure la wax heure bu nekk jëy suul kaaf yi ñëpp ko ah, ah, ah. jëy suul kaaf ñu koy téye ñuy téye fële. waaw ñooy ñooy zikar loolu. dëgg la ñoo ko jox ku baax gi mu téye ko di ko doxal. kon yàlla na yàlla dimbali. téye leen ngeen xam téye leen. téye leen ngir yàlla ak yonent bi téye leen. jàpp leen ni ngeen am. encore une fois soxna yi bu leen découragé. bu leen découragé. bu leen découragé. la leen waxoon rek. parce que wax dëgg yàlla ay seytaane kenn la waaw. ndax leen ñu ku muur doo am jëkkër ku la yambat ku muur doo mën nekk ci kër yi rawatina jox ko ndaw loolu li am mooy sellal muur sa kër li am mooy lan muur sa kër yiw nekk nit ku nekk jigéen mu rafetoo dafa la nekk jigéen ñi taxawaayu ko déedéet bu leen ci bokk bokk leen ci yi bokk leen ci ñi nga xam ni ñoom la yeneen bi dëkk ñi nga xam ni ñoom la Cheikh Ndiaye dëkk ñu la mag ñu dëkk boobu leen ci yoon bu leen bokk ci benn soxla bu leen nangu kenn di leen découragé yow góor yi que zalika bu leen nangu kenn di leen perturbé nit bu mu nekk da ciy am fulla ak fayda taxaw leen ngeen fonk li ngeen am fonk leen li ngeen am fonk leen li ngeen am bu baax te daal ñu am na ndigal leen am te Cheikh Tidiane leen am te Cheikh Omar Fouti leen am te El Hadj Ahmad Baro leen am jàpp leen nañ ko jàpp nañ ko jàpp nañ ko jàpp fakir la nag lañ am sëñ ñun ñu leen am nañ ko tilee bu baax nañ fonk lu ñu def nañ fonk bu baax lu ñu def ku daan ñëw ñëw dee ñëw ku daan tardé dee ñëw heure ku bàyyi woon ñëw adam yàlla ñu yàlla dimbali yàlla ñu yàlla taxaw yàlla yàlla aar yàlla yàlla sàmm su ko defee ragal naa ni moo ngi guddi du waaye lii dañoo waxoon ni insha allah première année bi la doon waaye deuxième année wala nangam dañ koy defar sant bu wér parce que ñun ñun géeju xamd mooy sukkur foofu la soxla naa ne ñii di ñaan dañuy tuddee ay carkaakoon du dooluñu ko te dégg waaye dooluñu ko kon su ko defee ah ñu ngi kër ana oustaz Matar dafa dem Matar bi ñëwoon na lépp luy jàngale ci maxbari ci daara bi moo ko yoroon dem na section bu Ngent moo ngi nii teew ànd mbokkam Tamsir Camara ànd ak seen